ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njàngal yi ñuy jële ci ghazwatul fath di fathu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ci jotaay bii weesu ñu ngi woon ci masalatul luqata muy li nga xam ne moo jëloo moo jëmoon ci ay objet trouvé wala loolu gisoon nañ ko ci jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ for dara Makka lan mooy àtteem waaye masalatu alluqata bi sifatin amma gisoon nañ ko ci lu gën yaatu ci feneen fudul Makka nan lay demee loolu lépp gisoon nañ ko tutuddoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna waaye nag <coughs> yiñ doon wax naan yu insignifiant yi nga xam ne nit ki na koo jël loolu moom yaakaar naa ne ñépp xam nañ ne bokkul ak nga jiitleeg benn waay nga jiitleeg benn waay ab bii wadd ci poosam lu gin koo gis man ko ko jël jox ko ko bàyyi ba mu dem nga for naan lii hada euh, lahu hukmu luqata yooyu moom yëfi caaxaan la loolu moom yëfi caaxaan la mooy yow gis nga waa ji bi muy wàdd ci moom nga man ko koo jox nga jël bàyyi ba dem nga jël loolu moom taxul ñuy wax moom loolu moom moom nga ñëwoon jëlu ko ci poosam bu benn la waaw wute nañ sax waaye mooy en tout cas xam nga ne diwa ko moom ma jël ko voilà xam naa ne diw mais di dox moo ko moom moo ko waddal gis naa ko mais ma daal di koy jël loolu moom wal iyaadu billah loolu moom ci ci façon yi nga xam ne lekk alal jura daganul la kon nag insha allahu taala tey ñu waroon a gis beneen masala eh, boo xam ne tuddoon nañ ko muy masala mi nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, kitaabatul xadiis bind xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na nag ci discours yi xam nga du benn discours lañ gisoon bari woon nañu dinañ ñëw ci yenn ci yeneen yi yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu am na masala yu ñu war gis ci wàllu addiyaat wala alxuduud muy pen yi ndax li ñu gis aleyhi salaatu wassalaam daldi koy leeral keroog ci li jëm ci almaratu almaxzumiya ndaw si nga xamante ne dafa faboon tamu leer ne moo fab preuve yi leer na niyewu ko ñeneen ñi niyewuñu ko mbir ma ba mu leeree ah ñuy laaj ndax nan lañuy def ba duñ ko teg pen bi waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di wax ni muy deme ne bu sama doom faati bu bu faatimatu bintu muhammadin muy seddatu faatima radiyallahu anha bu doon moo fa kononte kon man seydina muhammad wal iyaadu billah dinaa dagg loxo kon masalaay pen day dugg foofu ak lim ne woon wa man qutila lahu qatil moom day am képp koo xam ne dañ koo faatal nit day am ñaari yooyu yoo xam ne mën na koo tànn imma addiya suwaa mu laaj ñu laaj te nañ leen jox peine nañ leen jox indemnisation wala dereetu waa ji rek mooy ñu rey waa ji gisoon nañ tamit ni nga xam ne noonu la indemniser woon bi waa Xuzaa faate al al waa ji nga xam ne min Hudayl la bokkoon mu ne leen fii mu ne arrêté leen rey gi ndax rey yeen koo xam ne foo jaar ma indemniser ko kon loolu dinañ wax ci côté boobu incha allah masala yi côté yooyu ak lim ne fa diyatul kaafiri nisfu diyatil mu'min wala al muslim indemnisation yi ñuy jox ki nga xam ne mooy yéefér mooy xaaju indemnisation yi ñuy jox jullit ba pare mu waxaat ci beneen xadiis ci discours yooyu ñu gis keroog Makka ba léegi wala yuqtalu mu'minun bi kaafir kenn du rey li nga xamante ne mooy euh, la wala yuqtalu muslimun bi kaafir kenn du rey ab jullit parce que dafa reyub yéefér loolu xawoon nañ ci wax dara ne léegi est mooy léegi kon na yi rey yéefér yi rek ñi nga xam ne gëmuñu te defuñ leen dara lu tax pen dal seen kaw wala dara dal seen kaw waxoon nañ ne dina am luñ koy dina bañ a teg ay daan bi ci jëkk mooy diya bi da koy joxe mais mooy ne possibilité bi jullit bi am bu ab jullit faatee mbokkam ñoom soit laaj ne nañ ko rey bu dee dëppoo nañ ci aqilam ñi nga xam ne ñoo bokk geño te ñi nga xam ne ñoo ko gin a jege soit ñu neen ñun daal ñu dëppoo ne waa ji dañoo bëgg ñu rey ko bu boobaa waa ji dañ koy rey waaye bu kenn ci ñoom neenoo man nag baal naa ko bu ñépp ne woon dañ koy rey kenn du ko rey léegi nag li des mooy ahadu nadarayni yooyu bi ci degu mooy kon addiya al aqlu mu joxe indemnisation kon téeméeri géléem incha allah dinañ gis équivalent wu téeméeru géléem ci suñu jamono ji ñaata lay doon ak est-ce que loolu mooy kon géléem lañuy joxe est-ce que man bu dee ne man Dakar laa ne fekk muy réew moo xam ne dañ fay buñ supposé woon ne Sénégal charia fay dox ma rey nit wala nit rey nit Dakar léegi ba preuve yëpp leer charia teg ko juge bi na ko yow léegi comme que mbokkam yi am na ñoom ñépp nee nañ baal nañu ko mooy duñu ko faat wala bokk am na ku ñu baale ci ñoom wala ku baale ci ñoom ñu ne léegi indemnisation yi ngeen di joxe ndàmpaay yi est-ce que waa ji ndàmpaay googu joxe dañ naan ko téeméeri gëléem yoo xamante ne nii yi dañuy ëmb dañ naan ko yow léegi demal Mauritanie nga jëndi gëléemu def leen ci conteneur wala ay camion indi fii ci Dakar indil mbokk ngeen wàcceel leen ko seen buntu muy téeméeri gëléem lay deme wala boog dañuy xool équivalent wu njëgu gëléem yi hein li gëléem di jar. ñu daal di jël loolu daal di koy multiplier par cent benn gëléem ni muy jar fois cent léegi nag ñu daal di koy jox gaa yi beneen laaj da ciy amaat mooy est ce waa léegi waa ji moom mooy fay loolu lépp benn nit waa ji rey moom mooy fay loolu lépp wala ay mbokkam dañ ko ciy jàppale waaw wala ay mbokkam dañoo am obligation waxuma ay. bu ma neexee ah obligation jàppale ko ci yooyu yëpp allah tamit bokk na ci masala yi nga xam ne war nañ ko gis ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak li jëm ci wàllu eh, mooy yu sayan yi yu rëy yi laay wax ni li jëm ci wàllu médd ana lan mooy médd ndax keroog dafa tere xadiis naa Jaabir bi radiyallahu anhu bay mayta jaay médd waxoon nañ la ñëw ci kitaabul buy woon mooy buntu yi wax ci wàllu njaay mais tamit ana lan mooy médd ak lan mooy condition woo xam ne ci la rendi di dagane ci sharia ñu ne lii rendi la boo xam ne sharia d'accord na ko ndax bu ko sharia d'accord mooy automatiquement day nekk médd waaw ak lan mooy condition yi nga xam ne bàyyi ma bi wala xar mi nga xam ne moom lañu xar wala gëléem wala leneen bi nga xam ne moom lañu war a rendi wala lot lan mooy condition yi war a remplir ci moom waa ji nga xam ne tamit moom mooy mooy rendi ana yan condition yi la war a remplir waaye mu des benn mbir mooy li ñuy rendi bu taxawee kii rendi taxaw xanaa kay du ko rendee ay loxoom xanaa du ko def yëfi film chinois yooyu damm loos mu jeex xanaa ah déedéet mooy daa am al ala lan mooy condition yi nga xam ne euh, moye bi nga xam ne euh, mudiya bi muy paaka bi nga xam ne moom lay utiliser wala la muy utiliser ngir rendi ko ana lan mooy condition yi nga xam ne charte yi nga xam ne fokk loolu remplir ko waaw fokk paaka bi wala jaasi ji wala xawma lan lay rendee mu remplir ay condition yoo xam ne ci kaw loolu la rend bi baaxe waaw léegi yooyu insha allahu taala yooyu tamit war nañ ci ñëw amaana nag buñ gisee yii nii yii yii ma tudd nii mooy on a vu presque l'essentiel euh, sous réserve après ma fàttaliku ci yiñ ne woon dinañ ci ñëwaat ma fàttaliku ci loo xam ne waxoon nañ ko te gis ne ñëwaatuñ ci insha allah kon nag tey kon nag tey lan lan lañ waxoon lan lañ annoncé woon dañ waxoon ko sànq ci début bi mooy mas alaan bind xadiis léegi lan moo ñun di foofu ndax xadiis bi nga xam ne moo nekk saxiix gisoon nañ ko saxiix imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi du moom rekk ko soloo nag e, comme niñ ko gise woon dane e, waaye ñu naan mu ngi xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne keroog bi yonent bi aleyhi salaam di di di di di discours Makka te mu waxoon mooy discours bi ñu gisoon masala yi ci jëmoon ci jataay bi weesu yee weesu bim naan alaa wa innaha lam taxilla li axadin qabli wa lam taxilla li axadin ba'di alaa wa innaha xallat li saa'atan saa'atan min nahaar alaa wa innaha saa'ati haadihi xaraam laa yuxlaa shawkuha yu'dadu shajaruha wala tultaqatu saaqitatuha illa li munshid faman qutila fahuwa bi xayri nadarayn imma an yuqal wa imma an yuqaada ahlul qatil mooy discours boobu nga xam ne ci la doon wax ne daganul kenn alaa waawi alaa yow ngeen ma yëgal leen daganul kenn muy xare fii biir Makka bu leen kenn nee na ah ñun man nañ feexe parce que yonent bi alayhi salaatu salaam defoon na nee leen ko buur yàlla moo ma dagaloon daganul woon ci ku ma jiitu du ku ñëw sama ginnaaw man nag buur yàlla moo ma permettre benn waxtu benn jamono joo xam ne ci la daganoon te mooy jamono jooju waxoon nañ la début journée bi ba asr la woon tàkkusaan léegi nag ba pare mu ne woon kenn du dagg garabu Makka kenn du dagg ndég yi te kenn du for li nga xam ne moo fi réer te képp ku ñu rayal di nga am ñaari choix soit nga laaj ñu jox la diya wala nga laaj damul qati euh, damul qatil euh, ki nga xamante ne nii mooy yuqaad mooy ñu teg la pen bi dangaa rey ñu jël comme ni nga ko def ñu dóor la ko mooy nga ko ñu rey la léegi bi mu waxee lool seydna abu hurayra radiyallahu anhu dana woon fa jaa rajulun min al-yaman yuqaalu lahu abu shah mu ne am benn waay walla fa qaama rajulun min yaman am benn waay bu nekk ci waa yaman boo xam ne yaman la dëkk boo xam ne mu ñu ngi ko naan abu shah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam uktub lii mu ne ko bindal ma sa bi parce que jàpp ma ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne uktubu li abi bindal leen sama discours bi waa ji nga xam ne moo nekk nii tey abu shaa léegi nag <laughs> ñu ne woon nag ci mas lii moo ñuy dugal kon ci masalaay est-ce que war dañoo bind xadiis waxoon naa la pour répéter li ñu waxoon te ndax moom la moo nekk suñu mumbëstal suñu introduction mooy en pour personne bi nga xam ne nit ki nga xam ne mooy dund léegi nii moo nekk vingt et unième bii ñu ne ak siècle yi ko jiitu woon naa yu bari euh, am na yoo xam ne mooy masala bii man na laa bañ a kii euh, man nga ne mais mais mas loolu mooy lan bind xadis kay loolu masala la ñu ne la waa masala la est-ce que dañoo war a bind xadiis loolu nekkuloon unanimité déedéet jamonoy saxaaba yi ak taabii yi dafa am ñoo xam ne dañoo jàppoon ne xadiis waruñu koo bind déedéet dañ koo si dañoo bañoon ñu bind ko waaw léegi parce que ñoom dañu amoon seeni dalil dañu amoon seeni dalil yoo xamante ne nii ci lañu tegtaloo pour wax ne xadiis kenn du ko bind te muy waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lool moo taxoon ñeneen ñi ne dañ koy bind ñi ëpp ba finalement sax lool moo mujj nekk ijmaa ba léegi doo gis boroom xam-xam mu naan la bind xadiis moom comme na ko ñële bañe woon laa ko bañe ba léegi kenn du fi bind xadiis loolu wax naa la boo demee ci kutubu al mustalax ilmu muy téere yi nga xam ne ñooy jàng ñooy traité li jëm ci mustalaxul xadiis mooy la terminologie xam-xamu xadiis ba waxoon naa la xam-xamu xadiis nag ak ak qaala abu hurayrata radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam après nga wax xadiis bi noonu wax naa la ba pare après nga ne rawaabu diw lu loolooy lool du lool mooy ilmul xadiis de ilmul xadiis moo gën a compliqué lool càllale yi ngay jàng jàng lan mooy xadiis bu wér lan mooy xadiis bu wér ak lan mooy anwaa'u as-saxiix ak mooy yan mooy façon yi wér nga jàng xadis bu xasan lan mooy xadis bu xasan lan mooy anwaa'ul xasani jàng xadis bu da'if lan mooy xadis bu da'if anwaa'u da'ifi nga xam ñaar ñaati lañ ak lan jàng ay munkar ak ay munkar ak yooyu yépp nga ñëw boo paree ci yooyu mooy en fait nga dugg ci ilmu rijaal loo xam ne ilmu rijaal yi nga xam ne dañoo wuute te niroo yi niroo te wuute al muxtalif wal muxtalif yooyu yëpp mooy daal xam-xam yooyu nga xam ne ay xam-xami xam-xam la après euh, maarifatu saxaaba maarifatu taabiin ruwaat yi tabaqaat yi mooy yooyu noonu loolu loolu lañ naan ilmul xadiis voilà mooy ilmul mustalah lan mooy shaad lan mooy munkar yooyu yépp nga xam leen lan mooy lan mooy fa kii buñ naan eh, kii de xadiis bii de xarib la ainsi de suite mooy yooyu yépp nga xam lan mooy lan yooyu yépp nga xam leen xam ñi nga xam ne ñoo yëngu ci domaine boobu ak ñan ñoo nekk ci càllale yi xam-xam yooyu eh, <coughs> lañ naan na ilmul mustalah buñ koy jàng nag dañ la lu ne am na historique am na fu mu jóge mooy du loo xam ne dafa de këtt na jonn noonu daa am cheminement bu mu jaar bind xadiis nag eh, jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum moo ne woon l'activité bi nga xam ne moo ginoon ëpp doole ndax nit ñi xam-xamaleen ñoroon waaw xam-xama leen ñoroon te teewu leen woon dox seeni soxla teewu leen woon yor seeni métier di ko def teewu leen woon yor seeni njaboot di am ay problème yoo xam ne duñu ko mën a faj di sonn di galérer comme ñépp comme ñun niñ koy galérer tey ndax jamono ju nekk rek ñu foog ne ñoom ñoo gën a sonn ñi jiitu woon alors que loolu ku la wax loolu mooy su waa xamul li xewoon walla dalay nax déedéet ku nekk jamono ju nga dund dund nga loo xamante ne ciy mettit ay vie de couple vie familiale yaag sa mbokk yeeg yooyu yépp loolu lépp am nañ ko ñun moom kenn doon nañ ko wax ñu ngi ci siira gis nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam bu leen foog ne mbir yi lépp euh, euh, euh, benn fleuve tranquille la woon dundam gis nga gis nañ fi xaadisatul ifki ñëw nañ ne soxnaam da doon jaaloo wal iyaadu billah ba mu affecté woon ko bu baax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne da doon toog du ñu am lu ñu lekk seen kër illal aswadaan yi dul ñaari ñuul yi ndox ak tàndarma waaw te mbir mi du ay ku ma koy yàgg wax du keesu tàndarma yu ñu teg fee yu nooy nepp nga ñëw tibb ci lu la neex di déguster déedéet ay ñaari tàndarma daal di dóor ndox toog mu leer na ne jour bi yépp lii ngay lekk loolu la woon de yooyu yépp jaar na ci déggoo yu mu waxoon mu ne paase naa lu mat trente fan moom ak Bilaal liñ doon lekk ku ko jëloon dugal ko sa poqataan mu nëbb ko allahu akbar gisoon nañu ko yàgg na <laughs> waaw léegi yow nan ngay mën a nekk vingt-et-unième jàpp na yow rekk ma sa sonn nga foog ni ñii moom daanaka seen seen dund fleuve tranquille la woon boo xam ne amuloon benn coono amuloon benn mettit waaw du ñuy wax naa àddina bi dafa gën a naqaree xam nga ne àddina bi dafa gën a neex au contraire àddina bi dafa gën a neex xéewalu yàlla yi dañoo gin a bari waaw am nay jamono yow miy wax boo amoon boo neewoon Europe sa soxna nekk bawal wala fële ca ca ca saalum boo ko bëggee woo téléphone manoo ko ndax lii ñu téléphone amu fa woon soit bu ñëw Dakar nga woo wala nga bind lettre boo xam ne ngay envoyer xamoo kañ lay àgg waaw léegi nga xam ne fee ngay toog waxuma la woote kese mais ngeen di gisante webcam yeeg lu ne xéewal yi gën bari alal gi gina a bari ngeen mbir yi daa gën metti loolu ku kuy gise noonu nan lay sante tooge benn bés di sant xéewalu yàlla yim ko defal du mas a sant kaas kese lay def hein du du masa sant waaw te yonent ma lay saat saat nag doon nañu doon wax naan dee leen xool tout le temps ñi nga xam ne yéen a leen tane waaye bu leen jàpp tout le temps di xool ndax nit moom saa booy dund loo am am na ku la ëppale waaw wa fawqa kulli dhi ilmin alim bu dee xam-xam la la yàlla may doylu woo jàpp nga jàpp ne yàlla malgré saa joxuma dara parce que diwa ma pële fuuf ba pare au lieu nga def ko sant yàlla ni yàlla ma yow mi defal kii lii yàlla na sax ci moom ta nga yokkal ko ta nga may ma moom li nga ko may loolu baax la waaye fa ngay jaar di ko iñaane bëgg mu ñàkk ko ngir nga am ko loolu nag wal iyaadu billah maa ahqara ana lan moo ko gën torox lan moo ko gën a sew ñooy nga nekk ci bàkkaar au lieu ngay sant yàlla doo mësaru ko ne ndax saa su ne am na ku lay ëppale waaw loolu nag xoolal ñi nga tane del xool ñi nga tane ndax bu ngeen di xool ñi ngeen tane ci ngeen di gën a mën a sante buur yàlla di di mën a sant xéewalam yi ñu defal waaw kon nag jamono jooju lool mooy li nga xam ne euh, moo doon fierté nit ñi mooy xam-xam mooy li leen jaraloon lépp waaw yenu ay mbaar muy taw sa kaw nga toog fa taxaw ci bunt di xaar boroom xam-xam bi muy taw ba nga taw te te doo ndax dangay xaar mu génn nga liggéeyal ko jàng ci moom xoolal léegi ñun ni mu demee waaw da gis ñoo xam ne dañ seen seen ñi leen doon jàngal man nañ la gëdd ndax nit lañu léeg-léeg ñu mer mais ñu mer wala ñu dàq la ne la jógal fii du tax du tee bu subaa nga ñëwaat waaw nga ñëwaat ngir lan ndax xam-xam bi moo la ñor nii ñun moom koo ci xool yenn xool yi rek. te pourtant du xool bu metti sax moom mu jële ko noonu après gedd di jaay full nee na wal iyaadu billah moo tax loo ci gis jahlun fawqa jahlin fawqa jahlin fa asbaxnaa juhala réer l'ignorance ci kaw l'ignorance ñu nekk ñu tu ñu tous presque des ignorants waaw yoo xam ne nag xamuñ ne ay ignorants des ignorants orgueil orgueil ya loolu moo yées ignorant yoo xam ne dañoo rëy waaw koo ci jàpp foog na ne moom am imaam Maalik la rahmatullah alayhi mu toog te dara xamu ko ñi muy jàppe rek manu ko bu jàppee léegi nga man koo corriger waaw waliyasu billah te nanguwu ñoo jàngi ndax jàpp nañ ni ñoom xam nañu ba pare xam nañu ba pare li waay di xam yépp ñoom mu geeg ci ñoom te ñoom seen amuñu àlluwu sax kon nag buñ ñëwee ci suñu masala bi mooy en fait bind xadiis euh, kon liñ la wax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am ñoo xam ne dañu jàppoon ne kenn waru koo def ci ñoo xam ne saxaaba yi si ak taabi'in yi ñoo xam ne dañoo jàppoon ne kenn du ko def loolu mooy premier avis bi beneen bi mooy ëpp ñu ne dañ koy def léegi nag mu des ana ana tegtalu wax bu nekk ana lan mooy tegtalu wax bu nekk euh, wax bu njëkk bi mooy ñi ne kenn du ko def ñi doon bañ loolu wax naa nag mooy jamonoy saxaaba yi ak taabiin yi radiyallahu ta'ala anil jami' ñi nga xam ne dañ ne woon kenn du ko def lan mooy seen tegtal hmm? ñoom ñu ne xadiis eh, seydna abu sa'id al-xudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne imaamu muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-Naysaburi moo ko soloo ci saxiix bi ah il frappe fort ya eh gars yi que dégg ngeen ni li li li li fi fi gars yi tibbee xadiisum saxiix lañ lañ tibb kay ci saxiix imaam Muslim lan la wax Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yonent ko ne yonent ma lay saab saab dane laa taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-qur'aan falyamhu eh, te nag <laughs> gis nga ñii seen argument bii mooy bi gën a dëgër bu ñu am Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne hmm? yonent ci aleyhi salaatu wassalaam de moo ñu ne moo ne laa taktubu anni bu leen bind dara ci man mooy bu leen dégg dara ci man di ko bind wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamhu képp koo xam ne bind na ci man lu dul alqur'an lu dul alqur'an na koy faase mooy lan mooy alqur'an rekk laa leen permettre ngeen koy bind ci samay wax bu ma waxee ne leen lii alqur'an la ngeen bind bu ma leen waxul alquran nag bu ko kenn bind bu kenn bind ci man yeneen lulul alquran ñu ne waaw kay gis ngeen li tax ñu neñu kenn li tax ñu ne la xadiis kenn du ko bind hmm? mooy lii yonent mi alayhi salaatu salaam moo wax te amruhu alayhi salaatu salaam lil wujubi illa ida sarafahu saarif te benn saarif gisuñu ko waaw lii yonent bi alayhi salaatu moo ko laaj moo ko wax mu leera nàññe ne bu leen bind ci man dara lu dul alquran ku bind leneen lu dul alquran jële ko ci man nanga ko effacer eh, ñu ne benn ngoog ñu ne am na ñeneeni xadiis yoo xamante ne nii ah, ba léegi day jàppale suñu wax ah yoo xam ne ba léegi day jàppale suñu wax di jàppale li nga xam ne moom mooy suñu point de vue ñu ne beneen bi mooy ba léegi Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne mu ne ñun de jahidna bin nabi an ya'zana lana fil kitaabi fa aba mu ne ñun sonn nañu sonn nañu di laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu permettre ñu ñu bind xadiisam yi waaye mu bañ mu bañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di bañ ah ta ñu ne beneen dalil Eh, <coughs> Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko solo moom eh, mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yeneen ci bari saab-saab dafa mës a génn benn bés fekk ñuy bind xadiis mu ne ñu ma hada alladhi taktumun mu daal di ñuy laaj nañu ana lan mooy li di bind nii li di bind nii mooy lan ñu ne ko ñun de ay xadiis la yoo xam ne dañu koo dégg ci yow dañu koo dégg ci yow mu ne leen nag yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne leen kitaabun ghayru kitaabullah ne leen leneen lii ngeen di bind leneen la lu wuteeg téere bi yàlla bi muy alquran atadruuna ndax xam ngeen maa adalla al umam qablakum illaa bima katabu min al min kitaabillahi ta'ala mu leen ndax yën ngeen li nga xam ne moo sànkoon xeet yi leen diitu lu dul li nga xam ne moom lañ doon bind bàyyi fi téere bi yàlla bi li yàlla wax yuy seen yonent ba ñuy bind seen yeneen yoo xam ne ñoom ñoo ko bindal seen bopp loolu boo demee ci majma'u zawaid diñ fa fekk xadiis bi ñu ne ñun euh, lii nii day dëgëral li nga xam ne mooy suñu position que ne xadiis kon bind xadiis non non dafa nekk loo xam ne waruñu koo def waaw léegi ñu ne leen mais mais mais attendez mais yéen parce que bu ngeen nee du ñu bind xadiis mu ñuy def ñu ne kon ngeen dañ dañ koy kii li ñuy def mooy nit ki day fexe di mokkal comme ni nga xam ne saxaa comme ni nga xam ne noonu ñoom en général jamono jooju moom lañ tàmmoon mooy di mokkal comme Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ñu ëpp ci saxaaba yi nga xam ne dañ doon mokkal taabi'i yi tamit ñu bari noonu la dañ doon ñëw ci sëriñ bi toog sëriñ bi jàngale duñ bind dañuy toog di mokkal ñu ne noonu lay demee waaw xam-xam ni ni nga koy jële par mokkal la te lay tax nit ki yaral xelam ci loolu mémoire am mu may xam nga nit bu tàmmee di bind tout le temps te bu fexe benn def effort mokkal mooy day mujj ba léegi moom ci ci li bind rekk lay sukkandiku il suffit foo yéeréer boobu xamati dara ñu ne nag nit ki day jàpp waaw <laughs> day jàpp di mokkal comme ni nga xam ne noonu lañu mokkale woon ci seen sëriñ yi ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon waaw ñun neewu ñu ne doo bind rek jeex na mooy da ngay jàpp da ngay mokkal léegi nag léegi nag ñi ci des ne euh, ñun de li ngeen wax nii yépp d'accord nañu mais ñun dañu am ay ay dalil yoo xam ne ñoo ñuy wan ne ay la yëwén euh, bind xadiis moom lu dagan la te lu baax la te loo xamante ne dafa xam nga dafa am yoo xam dafa mujj nekk loo xam ne liñ naan lu man da ñàkk la waaw eh. ah. mooy il ñu def ko ñu ne leen léegi déglu nañ partie bu njëkk bi yéen waa jamaahirul ulama ana lan mooy seeni seeni dalil ci loolu ñu ne ñun moom suñuy dalil daal di nay bari waaw loolu moom bari na quoi ah ñu ne xadiis Seydina ah, kii Abdallah ibn Amr ibn al-Aas Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu anhuma wa ardaahuma Seydina Abdallah ibn Amr mu ne man dama doon bind kuntu aktubu dama doon bind ah kullu shay'in asma'uhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uridu hifdhahu fanahatni Quraysh mu ne man Abdallah ibn Amr ibn al-As dama doon bind lépp loo xam ne lu ma déggoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam uridu hifzahu mais dama ko doon bind ngir après nag ma koy jàngat ngir mokkal ko ngir takk ko ngir takk li nga xam ne mooy waxam ji ngir takk ko am foo xam ne ndax en fait takk xam-xam ci ñaar la mën a nekk mooy dabtu qalbin ak dabtu kitaab mooy euh, takk xam-xam téye ko ci mbind waaw boo bañee moo tax boo demee ci fat bi wala njàng yépp benn la boo bëggee jàpp soit ngay bind moo xam da ngay ci sa ordinateur wala da ngay noter ci sa feuille say feuille wala nga enregistrer wala beneen bi mooy dottu xal bi mooy ba mokkal ko mu ne man nag dama doon bind li ma doon dégg ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw uriidu hifdahu bëggoon nag bëggoon nag ngir mokkalo hein ko moo taxoon léegi nag fanahat nii Quraysh waa Quraysh ne ma eh, arrêteel yow li ngay def Abdallah ibn Amr arrêteel yow loo dégg Yonent bi alayhi salaatu salaam wax nga bind ko léegi ñoom lan lañ layale seen seen wax jooju ne ko bul bul bàyyi li ngay def di bind lu Yonent bi salaatu salaam wax nga koy bind ñu ne ko yow da ngay bind taktubu kulla shay'in sami'tahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basharun yatakallamu fil ghadabi war rida mu ne fa amsaktu anil kitaab ñoom li ñu mayele seen wax ji ne ko bul bind lépp loo dégg ci yonent mi alayhi salaatu salaam dañ ne mais yow lu ne nga loo dégg ci moom bind ko te yonent mi alayhi salaatu salaam nit la boo xam ne day wax. ci mer des fois mooy am lu ko mer loo mu tax mu wax am lu ko kontaan loo mu daal di wax loolu lépp nga ñëw di bind hein nee na ma arrêté la dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ma arrêté wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na fa awma ah, bi isbihi ila fi mu jël baaraamam bi joxoñ ko ci ci jubale ko ci gémmiñam bi moom alayhi salaatu wassalaam ne ko uktub fa walladi nafsi bi yadihi maa xaraja minhu illa illa xaq waaw nee na mu ne ma bindal bi moo ko demee waxu ko mu ne ma bindal maa ngi wàcc ki nga xam ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama bakkan mu ngi ci loxo du génn sama gémmiñ ji lu dul dëgg lu dul dëgg du ci génn ñu ne ah yonent bi alayhi salaatu salaam ñu leen fii lan moo fii seen dali ñu ne mee nee na ko oktub bindal moo ko ci jox digal na ko bindal bu doon bind xadiis dafa dafa xaraam mais kononte kon kay yonent ma lay saa saa dina ko neen bindal alxuraan kese te bul bind tas do xamoon nañ la alxuraan ndax li tax ñu naan yonent ma lay saa day wax ci jamonoy mer ak jamonoy ngërëm loolu mooy la mooy yoo xam ne yu wuteeg alxuraan la yu wuteeg alxuraan la. ñu ne loolu kay mooy wane ne kon leneen la lu dul alxuraan te yonent ma lay saa saa jox na ko ci ndigal ne ko uktub te xadis bi xadis bu wér la imaamu ahmad ibn hanbal daal dina koy solo na ko noon al imaam abu daawud ah mu jaar ci yoonu yusuf ibn mahik an abdillah ibn amr radiyallahu ta'ala anhu na ko noonu doo demee ci sunanu daarimi rahmatullah alayhi daal dina koy solo ah, ñu ne kon lii nii day wan ne kon euh, yonent bi alei satu joxe ndigal ne Seydina Abdallah ibn Amr ni ko bindal ñu ne beneen ñun am nañ beneen dalil boo xamante nii ah Ahmad ba moo ko solo ak al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mooy xadis boo xamante ne nii ah Seydina Mujaahid ak al-Mughira ibn ibn Hakim ñoom ñoo ko solo ñu ne ñoom ñaar ñu ne dégg nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, Seydina Abu Hurayra bokk radiyallahu anhuma donc Seydina Mujaahid taabi'i mu ne dégg nañu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu naan maa kaana ahad a'lamu bi hadiisi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam minni illaa maa kaana min Abdillahi ibn Amr fa innahu kaana yaktubu bi yadihi wa ya'i bi qalbihi wa kuntu a'i wa laa aktub ista'dhana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil anhu fa adina la te xadis boobu sanadam bu xasan la bu xasan la bu baax la ñu ne ñun suñu deuxième euh, euh, euh, xadis suñu deuxième kii boobu ñu tudd tegtal buy wane ne bind xadis mën naa ne muy kon riwaaya sa xadiis sayna imaam Ahmad moo ko solo imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi ala al-jamii mu ne sayna Abu Hurayra radiyallaahu anhu mu ne amul kenn maa min asxaabi nabi sallallaahu alayhi wa sallam ahadu ahadun aktaru xadiisan anni min ci beneen riwaaya amul kenn ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ku ma ëpp man Abu Hurayra lu mu jële ci moom xadiis kenn ëppalewu ma lu mu jële xadiis ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu des illa ma kaana min Abdullah ibn Amr ba mu des Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma moom d'accord naa ne moom moom moom xam naa ne man Abu Hurayra leer na ma ne li mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te xadiis man jëlewu ma ko ci moom ku dul moom nag maa la ëppale waaw wal muktiruna fi riwaayatil athar abu hurayrata ki ñi ëpp lu ñu solo xadiis ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki ci ëpp lu mu jële mooy seydna abu hurayra moom nag ci boppam nee amul kenn ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ba lu mu jële ci moom xadiis kuru la seydna abdullah ibn radiyallahu ta'ala anhuma mu ne lu tax mu ne fa innahu kaana yaktubu bi yadihi wa ya'i bi qalbihi mu ne ndax moom da bind ci loxoom te yeew mooy di jàpp tamit ci xolam mooy ci di ko bokkal tamit mooy da boole les deux bind ak ak la am mokkal mu ne kantaa man Abu Hurayra radiyallahu anhu wa kuntu a'in wala aktub man moom dama doon jàpp di teg ci sama xel sama xol wala aktub waaye dootu mënoon bind doolu moon bind lan mu ne ista'dhana rasulullah ndax moom sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As dafa ñaan digal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fil kitaabi anhu ngir di bind ci moom hadith fa adina lahu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy permettre hein kon loolu leer na ñu ne am na sax ci beneen yoon boo xam ne imaam al-Uqayli moo ko solo foofu ba léegi ci yoonu al-Mughira ibn Hakim mu ne dégg naa Abu Hurayra mu ne amul kenn ci saxaaba mu ëppale lu mu jële ku ma dina a xam xadiis kurul Abdallah ibn Amr ndax moom da doon bind dafa ñaan ndigal yonent mi alayhi salaatu salaam muy bind lépp loo xam ne maa sami'a minhu fa adina la li mu dégg ci moom fa adina lahu yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy permettre daal di koy jox ndigal ci muy bind li nga xam ne moom lay dégg ci moom ñu ne ba léegi am nañu dalil yeneen ginnaaw Seydina Abdallah ibn Amr ibn al mi nga xam ne benn bi moo ko soloo yeneen yi Seydina Abu Hurayra ci boppam moo ko wax ñu ne imaamu Tirmidhi ah, rahmatullah alayhi dafa solo jële ci abu hurayra radiyallahu anhu ñu ne mu ne moom dafa am benn waay ci wàllum saar koo xamante ne ni da doon ñëw di fekke waxtaanu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye doonu ko woon jàpp mu daal di laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nee na avant lool moom bu masoon a ñëw jàppul da doon ñëw ci man daal di may laaj après bi affaire bi baree mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko jàmbat ak néewuk mën a takkam néewuk mën a mokkalam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko ista'ni ala hifdhika bi yaminik ne ko dimbali dimbalikool dimbalikool ci sa mokkal dimbalikoo ci sa sa loxo mooy deel bind waaw li nga xam ne jàpp nga ne te mokkal ko di jafe bind ko li nga xam ne amaana mokkal ko jafe la bind ko istani ala hifdhika bi yaminik dimbalikoon ci sa mokkal sa loxo mooy ngay bind ah ñu ne nag am nañ yeneen xadiis yoo xam ne ba léegi day wax ci côté bi mooy xadiis Seydina Abu Rafi' non am ra Raafi ibn Xadiij radiyallahu ta'ala mu ne dañu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de dañuy dégg ci yow ay mbir yoo xam ne ndax mën nañ koo bind mu ne leen bind leen te dara newu ci même bu dee ne xadiis bii nii ñu njëkk ni dañ naan leen ñun d'accorduñu parce que seen xadiis bii nii dafa am fiihi maqaal waaw léegi ñu ne ba léegi bokk na ci suñuy dalil jarul ñuy sol ci yaroot ci Fathu Makka Seyna Abu Hurayra tudd nga ci début bi li tax nga ñëw ci masalaam est-ce que dañuy bind xam-xamam déet nee na yeneen ci ma lay saab-saab bi mu defee discours am bi qaama rajulun min al-yaman yuqaalu lahu Abu Shah mu ne dafa am benn waay ci waa Yaman bu ñu naan Abu Shah bu ñu naan Abu Shah mu ne ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam octobre lii yàlla nag ma bind na ko bindal ma sa discours bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne uktubuu li abi shah bindal leen abi shah ne waay moo bu doon bind lan la lii mu doon wax alquran la hein inna allaha xalaqa ki xarama makka yawma xalaqa as-samawati wal ard ay la la la la la tu'dadu shawkuha la yundadu shawkuha wala yuxtala xalaaha loolu loolu mooy gis nga aaya bu tudd gis ngeen aaya boo xam ne loolu la wala yu tultaqatu saqita duha loolu alquran yeneen ci ma lay sa sànne waaye ne bind leen Abu Shah kon kay loolu day wan bind xadiis loolu kay dafa possible ñu ne loolu moom te mu ngi sahih imaamul rahmatullah alayhi bi ñu gis ci riwaaya imaamul Buxaari nga tuddoon ñu ne am nañ beneen beneen dalil hein même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yu yu daayifal xadiis bii ñuy bëgg wax mooy li nga xam ne moom lañ jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dane qayyidul ilma bil kitaab waaw ne takk leen li ngeen xam ne mooy xam-xam ci bind ko waaw takk leen xam-xam ci di ko bind même bu dee am nañu ko da'ifal mais xadiis bi am na ci yoo xamante ne yoon yoo xam ne yu wér la waaw comme ni nga xamante ne nii ah, boo demee ci Majma'u Zawaa'id ah, yoo xamante ne nii xadiis bi nii day dëgëral xadiis bi mooy que ne du du même bu am na ñu ñu ne mbir mi wérul waaye am na ci yoon yoo xamante ne nii ah day di wéral xadiis bi ñu ne ñun sax am na yeneen yeneen ci ma lay salaam bi nga xam ne ci lay waaj génn àddina ah. bi muy waaj a génn àddina moom yeneen comme muy xadiis Seydina Abdallah ibn Abbaas mu ci saxiix yi yeneen ci aleyhi salaatu salaam da ne indil ma ma bindal benn téere boo xam ne du ngeen sànku sama gannaaw ah indi ma bindal ñu ne waa lool kay eh, lay wan ne kon kay loolu ah mooy mën nañu mooy mu dicté ñuy bind loo xam ne ci moom moo koy wax kon kay loolu mooy wan ne mën nañu koo bind te lool ci feewu dundam la woon bi muy waayu génn àddina la ko hein léegi ñu ne en plus téere ba nga xam ne moom la Seydina Abu Hurayra doxal Seydina Anas ngir mu dem Bahrain foofu la ci wàllu azakaat yi muy yi nga xam ne ci la doon wax li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu sadaqa sadax yeeg zakat yeeg yooyu mais loolu yeneen ba lay saat sax moo ko bindul moo ko bindul kon kay waay waay jaay yi lii nii moom day wane ne kon man ñun li ñu wax mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër ah léegi ñu ne daal ci gàttal bu ñu boolee lii yépp mooy yi nga xam ne kon dañuy gis mu leer nañ am na beneen bu ma bëggoon wax fàtte naa ko euh, boo xam yii daal bon ci gàttal yii yépp day wane ne bon kon bind xadiis loolu moom lu baax la te yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam da koo da cee joxe ndigal léegi nag léegi ban moo gën a dëgër insha wax waa jumhur moo gën a dëgër mooy deuxième wax bi deuxième wax bi mooy li gën a dëgër ndax ñaari côté yépp hmm? ñaari côté yépp ku ci nekk sa wax dëgër la ndax xadiis Seydina Abu Sa'id al bi nekk sax imaam Muslim bi bi nga xam ne Yonent mi sallallahu alayhi wasallam bu leen bind ci man dara te ku bind ci man dara nanga ko effacer loolu moom leer na mooy xadiis la bu wér même bu dee ne am na ci ñenn ñi nga xam ne mooy waa jumhur ku mel ni même imaamul Buxaari rahmatullah euh, moom dane li dina dëgër xadiis bi mooy këne ci Seydina Abu Saïd la yoon mooy la yem mooy këne mawquuf mooy Seydina Abu Saïd ibn al moo wax lool waaye loolu da gis ne li gën a dëgër mooy xadiis bi dafa jokkaloo te imaam Muslim da koo soloo Seydina Abu Saïd ibn al ne yonent mi alayhi salaatu wa moo ne bu leen bi loolu bind ci man daal mooy kon mooy xadis boobu mënuñu ko balayewe ci peut-être que dafa nekk loo xamante ne nii euh, ki ko wax mooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri loolu moom mooy loolu dëgërul voilà loolu mooy mënuñoo d'accord ci wax jooju ndax xadis bi dafa wér pëng hein te tamit euh, gis nañ leneen lim ne yi moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri te ne dañoo digal dañoo laaj digal Yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ñu bind li ñuy jële ci moom mu bañ kon mooy fexe boobu mooy ba léegi kon nga ne ah kon nag ba léegi yow nee nga bii moo gën dëgër mais ba léegi kon xadiis su ñu ne dañ koy bañ ñoom day dëgër ah seen seen dalil léegi am na ku mel ni imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahmatullah yi ci Fathul Baari yi daal nay indi kii ni nga xam ne bon ni nga xam ne moom la ñenn ñi boroom xam-xam yi fexee dajale xadiis yooyu waaw li nga xam ne moom la boroom xadi euh, boroom xam-xam yi daal di fexee dajale lool léegi nag mu ne benn bi kon gis nañ gis nañ waxu bu njëkk bi mooy que ne bon xadis bi gën a dëgër ci li ñee di tegtaloo mooy xadis sayna Abu Sa'id al-Khudri te boobu li gën a dëgër li jub mooy ne xuuf la alors que mbir mi mooy loolu du mawxuuf affaire bi dafa jokkaloo léegi deuxième façon bi ñuy tegtaloo bi nga xam ne moom la ñuy fexee ngir mën a dajale ñaari xadis yi ndax comme que léegi dëgër nañ mooy ndax buñ tolloowul woon degré dëgër dañ naan kon wala bokk bu doon dëgër bii dafa dëgër bii dëgërul moom yomb naa régler waaye le fait dafa dëgër nag loolu mooy comme dindi ko noonu du du du yombe noonu léegi kon ñu ne kon niñ koy def ñu ne kon ni ñuy fexee dajale mbir yi ñaari xadiis yi ndax loolu la day xaw a jafe nga dajale leen bu leen bind ci man dara ak bind leen loolu day xaw a jafe am ñu ne wal jam'u baynahum anna an-nahya xaasun bi waqti nuzul al-qur'an xashyata iltibasihi bi ghayri wal idn fi ghayri dhalik ñu ne euh, ni ñuy dajalee mbir yi mooy ne nañ jàpp ne mën nañ leen a dajale kanam ndax al jam'u awla mina mina min ilgaa'i ahad ad-dalilayn ndax kan dajale ñaari argument yi moo gën nga nga rejeter benn bi nootal benn comme maadaama man nañ leen a boole nañ leen fexee boole maadaama man nañ leen a boole nañ leen fexee boole ñu ne léegi niñ leen di boole mooy këne euh, digle bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa digle mooy tere bi tere mooy dafa newoon tere boo xam ne c'était jamono ji nga xam ne ci la alquran di wàcc te jamono jooju yonent bi alayhi salaatu wa salaam bañoon ñu jaawale alquran ak leneen ak leneen moo taxoon mu ne woon ñoom Seydina Abu euh, Abu Sa'id ak saxaaba yi radiyallahu anhu bu leen bind ci man dara te ku bind ci man dara nanga ko effacer lu dul alquran ndax bëggul woon mu jaxasoo ak ñooy ñu jël xadiis yonent ci alei sax salam jaxase ko alquran alors que buru benn looloo taxoon ñu ne loolu mën nañ ko dajal na nañ koo boolee noonu que nag bi ñu koy digale mooy bi nga xam ne leer na ko ne léegi loolu mucc nañ ci hein mucc nañ ci euh, mooy bu dee ne jaxas boobu di am ñu jaxas alxuraan xadiis buñ ci muccee nag biñ ci muccee ci la digle na léegi comme bi ñëwee Seydina Abu Sa'id Seydina Amr ibn al-As non Abdallah ibn Amr ibn al-As di ko laaj mu jox ko digal ak uktubu li Abi ndax loolu saxaaba ya fa newoon xamoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam lii muy wax nii du alxuraan waaw mooy discours biñ gisoon ñoom gisoon ñoom xamoon nañ ne loolu discours bii du alxuraan léegi nag bi nga xam ne loolu moom mooy problème boobu dàqu na yeneen ci maanaam saa sàn daal leen ci permettre ñu def loolu waaw ñu ne nag tere bi kon début l'islam la woon ndax dañ doon bañ ñu daal di jaxase li nga xam ne mooy alxuraan ak li nga xam ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm? ñu ne loolu benn possibilité la. léegi mu am ñeneen ñu ne mu am ñeneen ñu ne hein li nga xam ne loolu lañ koy boolee ñaari wax yi ñu ne an aw an na nahya xaasun bi kitaabati gayri alqur'aani ma alqur'aani fii shay'in waaxid wal idnu fi tafriqihima ñu ne beneen possibilité boo xam ne dañuy garder ñaari xadiis yi ndax dëgër nañu waaye lu nekk ak contexte ba ak la taxoon yonent ma lay sarsam digale woon ko wala tere woon ñu ne tere bi mën naa nekk li taxoon mu tere ko mooy ñuy bind ci même këyit fi ñuy bind alxuraan ñu koy bind xadiisam yi loolu la tere alors que tàqale bi mooy mooy mooy ndigal li mooy bind leen mooy bu dee nañ ko bind ci yeneen support yoo xam ne bokkul ak fi nga xam ne mooy même fi ñuy bind alquran ba bu ko defee ku nekk xam ne lii mooy alquran lii mooy xadiis ba bu ko defee ku nekk xam lan mooy lan loolu deuxième façon la boo xam ne pour boole euh, am nag beneen bi ñu ne non annahyu xaasun bi man xashiya minhu al ala kitaaba duuna al-hifz wal idhnu liman amina minhu dhalik ñu ne walla tere bi euh, mooy dafa nekk loo xam ne tere bind bi yonent bi alei saatu salaam da ko doon tere ngir bañ nit ñi di saxaaba yi radiyallahu di di di di di appuyé di basé léegi ci seen ci li ñuy bind kese bàyyi neenal mokkal bi mooy li waroon wax sànq boo tàmmee bind kese te doo réviser bu yàggee yow jàpp dootoo ko man boo gisee suñu doomu jamono ñu tax ñu bari man le premier calcul jafe ci ñoom mooy le fait que calculatrice yi waaw bi calculatrice yi nga xam ne téléphone yi sax da koy am day tax léegi luñ la kii même ay ay ay ay table nga xaw ma lan ay huit fois huit sax tem gaa yi doo koo ko man nga jël sa téléphone huit fois huit ndax lan ndax tàmm gu ñu tàmm di basé wu ci calculatrice moo tax ba jàpp dootuñ ko man ñu ne nag lu mel noonu la danoon bañ ñuy basé surtout trop ci mbind mi li ñuy bind que dootul mokkal ñooñu nag la mooy cere bi foofu la digle bi nag mooy ñi nga xam ne am na kóolute ci ne ñoom même bu ñuy bind dañuy mokkalaale comme Seydina Abdallah ibn Amr ibn comme ni ko Seydina Abu Hurayra wax loolu la ko ñenn ñi daal fexee dajale am na ñeneen ñu ne non affaire bi mooy ba léegi ci ñi nga xam ne ñooy waa jumhur ñu ne daal affaire bi daal lenn la mooy mbir mi en fii dafa am xadiis bu bu bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu loolu moom loolu début l'islam la woon ndax li ne ndax li mu wax ne man dama doon bind lu ma ma soxla dégg conenti ma lay saab saab waa Quraysh tere ma loolu mooy wane ne kon avant début l'islam la woon Quraysh ñoo ma tere woon ne ma bu ko def comme nga xam ne ni jullit laa kon mooy ci kaw wax jooju ah ñoom kon du ñu fexe ñaan ma euh, bul bind parce que yonent bi alayhi salaatu xam nañ ne moom laa gëm mais dañ naan alquran ndax yonent bi alayhi salaatu salaam day wax jamonoy man na mer wala lu ko tax jamonoy mer wala jamonoy ngërëm bu wax yow loolu lépp nga ñëw di bind. na nag ñu ne par exemple loolu day wane ne Abu Hurayra radiyallahu anhu bii. nga xam ne moo nekk sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moo ne uktubu li Abi loolu Fathu Makka la bi yonent bi non waaw Fathu Makka guerre bi ñuy ubbi Makka la yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon bindal leen Abu Shah kon nag mooy la mu tere woon jamono yoo yële eh, ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri la mu wax ne yonent bi alayhi salaatu dane woon bu kenn bindati ci man dara. ku bind ci man lu nu alxuraan na nga ko effacé ñu ne Seydina Abu Sa'id al dëgg la Medina la waaj Medina la dëkkoon mais mooy ko mooy bi mu gàddaayee début bi tamit c'était pareil parce que waa Ansaar yi ñu bari dañuy dugg a dugg dóor a dugg ci l'islam buñ permettre ku nekk di bind lépp lu yonent ma lay saabsaab di wax kon alquran bi ak ay waxam la ñuy jaxase ba finalement dootuñ xam lan mooy lan mu tere woon ko léegi bi mu demee ba mbir yooyu leer xadiis boo xam ne nag mooy boobu da ko doon tere mu ñëw permettre ko rawatina ci xaadisatu fath Makka mu ne uktubu bi na leen. li Abi Shah bindal leen Abi Shah voilà ñu ne ñu ne am na sax ñun mooy ñu ne lii lépp daal day gina a dëgëral suñu wax nga bokk na ci dalilu waa jumhuur que war nañoo bi na mooy xadiis Seydina Ali radiyallahu anhu ah? Seydina Abu Juhayfa dane dama laaj Seydina Ali Abi Abi Taalib ko hal him hal indakum kitaab mooy est-ce que yonent bi te mu ci sax yi dane ndax yonent bi alayhi salaam ne dama leen dama koo laaj na ko mais yonent bi alayhi salaam yéen waa ahlu bayt yéen waa këram est-ce que jox da leen a loo xam ne. bindal leen loo xam ne pour yéen kese la xam-xam boo xam ne pour yéen kese la wala loo xam ne c'est exclusivement réservé pour yéen Seydina Ali ne ko déedéet laa illaa kitaabu ah bàyyiwuñu fi dara bu dee lenn la ñu fi bàyyi mooy téereb yàlla bi téereb yàlla bi daal aw fahmun utiyahu rajulun muslim wala boog compréhension muy alxam waaw al ilm loolu mooy xam-xam boo xam ne moom lay jox déggug diine boo xam ne moom la koy jox ku ko neex ci góor ci jullit mu ne aw ma fi hadhihi sahifa wala li nekk ci kayit gi Seydina Ali wax lool te kayit googu lan moo ci new mooy diya yi ñoo ci newoon ak nan la fikaakul asir ni ñuy euh, départager mooy ni ñuy euh, les prisonniers nan la ñuy def ngir libérer ak wala yuqtalu muslimun bi kaafir te tamit kenn du ab yéefër ndax ak ab jullit ndax yéeféer la yàq la rey te xam nga yii nii yépp mooy saxiifa boobu mu ne yonente wala saa ma leen ko bàyyil kon kay mooy bu doon ne dafa tere woon loolu mooy li mujj mooy ne kon tere ba amoon na dëgg la mais da doon bañ ñu daawale ko alxuraan mais finalement dafa permettre woon ba moom ci boppam bàyyil na ñoom Seydina Ali kayit koo xam ne lii wa ci ne Seydina Ali wax na ko te lii mu ne moo tax mu ne Seydina Ali ne non amul dara ndax li mu biir kayit ku gisul woon këyit googu xam nga ko feneen mooy am na xadis yu ñëw di ko leeral est ce que gisuñu fi xadis keroog fatfu Makka mu ne wa allah yuqtalu affaire yu jëm ci al aqlu ad diya yooyu gisuñu ko feneen waxu ko ni ñuy bindee ni ñuy fikaakul asir loolu gisuñu ko Badr li ñuy gis ghazwatu Badr ak masala yi gisuñu ko te pourtant nit man na ne man de këyit gii maa ngi koy door a dégg mais est ce dalaa indi lu bees moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam amul lenn loo xam ne daf ñu koo jagleel ñun waa ahlul bayt lu dul lii ak këyit gii mu ñu bàyyil te këyit gi lii wa ci ne kon kay yonent bi alayhi salaam mi fa bàyyi këyit kay ngir ñoom bindal leen am loo xam ne moom moo leen ko defal kon kay loolu mooy kon bind ta du alxuraan loolu kay hein hein mooy kay li gën a dëgër insha allah hmm? kon nag loolu bi loolu amee kon naal ci gàttal mooy eh, wax bii mooy li gën a dëgër këne te loolu daa mujj nekk ijmaa moo tax eh, eh, te loolu <coughs> daa mujj moom la boroom xam-xam yi doxal ba moo tax tey ñu am li nga xamante ne mooy xadiis yi ay kitaabu saxi imaamul Buxaari ay li nga xam ne mooy e, saxiixu imaam muslim ak sunan yeeg masaanid yeeg ak ak ma ak yi e, maajim yeeg yooyu yëpp ñu am leen waaw léegi am na nag yeneen ndax masala bi gën na gudd ah. même ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xamante ne ni ñoom dañ doon tere ku bind comme niñ la ko waxe mais bon dugguñu ci ñooñu ñooy ñan ak lan lañu doon wax ndax bu ñu ko defoon moom mënoon nañu jëlal ay trois heures de temps waaye insha allah lii ñu ci wax nii dina baax dina doy kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allahu taala te loolu daa di nekk ak amatul si